أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الدبور الرحمن كراج خير من أغنب جار من الرحيم كراج خير من الجارات يوم يقوم بسبتنا تحو روح جبريل يوم يقوم بسبتنا تحو ناس من رب العالمين جمت أجمهم جميعا فلقمين يبقم يبقو جمت يالا كنا قمنا من فرم جميعا teewal moom rek am bi mooy misaawal boppam mooy fayal boppam muy lu muy lu bon dëgg inna kitaaba fi jaari naka ci way wedd ñu yàlla dafi ci la jëfi julli téefar téeréem jëfi ci nekk yi ñaaw yaa nag jëfi seetaane yaa way weddi kër ya ñan ko def ca suuf si suuf si suuf si juróom ñaareel sa xëy ji dëkk boo fa ne seen jëfee di dañ rek wa maa raaka amal la maa ci diine luñ ci diine kitaabu téere la lor ko woon bu dugub ñu kaay mooy bu dugub ñu kaste waaye ñun kat ak mbugal yow sa keroog ñu kat si gën a war a jaay wedd ñi rek. ànd si lañ ah ñu kat si ba sa tool ba maa ngi kat si bu wedd si di di ba ubbe ilaa ko lu mu otolim dara jëpp aji jëkk dara asinin ci di bakkaar laa kon isaa tudd laa ngeen jàngeef naa leen kallaa dëgg bal raxaman not na ala qulubihim ci xol seen ma kaanu lañ nekkoon yaktubuna di fagu ko ci ba ci bakkaar de déedéet fekk am daal mooy seen xol muur na li ko muur nag mooy bakkaar yi doon fagu de rëy lu yonent na sallallahu alayhi wa sallam mooy jaam bu defee bakkaar malaaka daf ni ñëw taw tomb tomb ci xolam tomb bu bu defee beneen bakkaar mu ñëw toqala ci xolam beneen tomb bu mu dellu ak bu njëkk bu defee beneen bakkaar noonu su ko defee loolu mooy indi xol bu muuru te borom dootu dégg ak waat soo koy waat du ko dégg kooku waat dootu jeexit ak moom saxaroon rek la jëm kooku mooy reyu yàlla ne loolu leen jotoon da moo tax dégg ñu woon waa di alxuraan bal dañu raal na daalaat loolu ñu ci concernant kan lañ ne ko yegg ci moom di fax ko ci bakkaar kan laa dëgg innahum naka ñoom yow it defar caawa la max jooboon na ñu njiit la ñu naan wax dëgg wala borom seen rek ci daal yow mu xol bi nag ba mu nekk ba dégg ak waat gis nga yàlla ay dafay dox diggante ak borom ba te ku gis borom bi la te keroog ku gisul borom bi doo mucc moo tax ñu topp samay ñoom topp naka ñoom. waaw jërëjëf waaye xarala ñu jëlee soo xamee yàlla yi dina leen rek safaral lañ jëm. naka jaar dina fi misaal mi ñëw na fi jaar dina ne buur bu la bëggee dugal bëgg laa toroxal doo ko gis de daf lay yiitu de boole laa yeneen yàlla itam këncam yàlla ñoom yiitu duñ ko gis safara rek lañ jëm de mooy lu xaaru safuwaa aasaa ñu ne mbugal la fi mooy mbugal ma nga xam ne kuntum nekkoon ngeen fukk si mën a di wedd dëgg dina ci toogal ba na fekkee way gëm ne yàlla yéen way dëgg dëgg jigéen ak gëm dafay indi jigéen ak nekk dafay indi yéen ne amaa ñu gëm yàlla yi topp yàlla yàlla yi ñu yàlla boole ñooñu moom seeni téere ña ko denc jotoo asamaan yi juróom ñaaral ja waaw caroon xaar te indi ñu ne de wala adraka amal la maa indi ñu ne lu indi ñu ne mooy loo amal sax lu indi ñu ne. ci saabu téere nga la ndax xaw ma bu dee ñu topp rek. wax dëgg moom dana teew daal mu xarab wala ñuy jëlee ñooy la ko xarab naka way jaam la fi naaye ni may nekk lañ ci la waaye ku ci kaw bi laal seen de daal bu gudd ñu diggante ci réer asamaan nga xam ne ñu defal leen ay rido waa ak ñu tànkere ñu bëggee toog lal ba ñu toog lal ba jukkee ñoom de yàlla pour ma doon ñu seet lañ leen jox ci teewal. suñ taxawee ci seen ndam bu soobee boobu nag suñ suñ leen yàlla jox ci nguur ak liñ jox ci teewal daanaka dana xam ñuy jëm ci xar kanam seen moom la ko mayee mu taxaw ne ko xel waa teewal ga de soo gisee seen xar kanam rek daal di xam ne ci ci teewal la nekk naka àddina képp ku fi bëri leen mu daal di fexe ci xew ci gis sa kanam gis sa kanam ngay ci gis ko dëkkuwaay gis ko mu rafet sa waruwaay su rafet say ñam neex naka noonu itam ku fi ñàkk ñu xam ko ko gisee rek dal wañ fa dëkkuwaayam du mel na ko jubu waddaayam muur ñamam noonu dëgëñu ak nit ñi rek moo mën a def loolu sakkaan dëgëñu alaakare gi nga xam ne ñu jub yàlla daf yàlla rek yëpp xaw na defoon naan dal dee mun a royee di ko rajo Sow moq yooyu ñu ci suñu waaw buñ ko andee ña ngeen di nandal ci sangara sangara soo xam su teel la wutee sangara si àdduna kii moom baaxul boo ko naanee tagoo sam xel di xaañaan te yor soo mën a am sax ak yëkkër sangara si àjjana koy capter mu jaar koy capter su tawoo. daf seen nit suñ jëfee nit ñëwee suñ naan sàngara fa naka sàngara fay ne ay jigéen yu jëm yi kaas ba dañ ko wëralee gëtt suñ naan waaw jëmm ji di bànneexu bakkan bi itam di bànneexu gëtt bi nga xam ne moo koy xëy rek buur ne waxi saali di ci loole fa dee tanaafa si naqaneem fa dee tanaafa si naqacoo al mutanaafisun mooy xëccoo yi rek fekk na xëccoo loolu looloo jar xëccoo xëccoo ko mooy lan mooy gaaw jëm ci topp yàlla rek wala saa joo njaram luñ tas nii ñu ci jëlee ci tas nii te sàngara foofu luñ koy njare tas nii mu jaar luñ tas nii ay nañ taggal ci yàlla de yasrabu gën a naan waaye ci mu am xarab la ñu njëriñu wala. kaanu nekkoon nañu yëpp fàttali ñu réer mais léegi ñu ànd ak amoon gëm nañu ne a ñu jaar bu jaar ak ak teewoon day jaar yaakaar ji bi jaar dina ndax teewoon ña xam mara jaar ak teewoon ñu di leen nit ñi ne ñun ci dëgëroon nañu sa awaam mais danañ moom àddina bu leen déedéet yi ñii daal di di di suuf ñii ab léegi amuñ ñu ngi toll amuñ ñu ngi gàtt yonent na ñu ne buuru suuf si. nañu ñoom ci biir biir ci ñoom waxtaan xaaral soo nañu ñu siif leen ñu leen romboo ñu di leen siif leen waaye ñu ndax di leen ñi xeer waxtaan. waaye daal xale boo dem dellu nañ ilaa ay jëm ci ñoom seen xale boo ñu dellu. waa si yeneen bi ñu ngi boo xamee dem nañ seeni kër nag yeneen ñoom am na jullit ñi waaye ñun ñoo ñàkk bopp way saaraawum dem gis nañ leen xaaroo ñu wax ñu naa wala ay naka ñu de te baax doona way ci gëm ñu gëm moom rek muur ne ba maa war ci loolu yónnee fi leen aleen ci ñoom aasi nañu way wattu leen de man xebaluma leen dañu leen waaw ñu wattu ba xam seen jëf ci dina wala jublu kooku seen yoon newu jëre fal yow ma tey nag fii ci àllaaxira àlla si na ñaaña aamanu gëm nañu a danañu reer ñoom ci faw ci yéefa réer kon leen doon reetaan ci àddina àddina moom amul yi na xalaat di jël si léegi nag moo fi nekk dafay nekk daf jili ñaa ngeen di reetaan nañ doon reetaan ci àddina ku mën da reetaan foofu reetaan jëfe yan juróom danañu seet alors araay ci ci kaw bi lan seen ña nga ci seen lali guddi ga du siifar yaa nga safara ñu naa al siiba ndax payeef na waay al kufaaru yéefar yi maakaaru lañ nekkoon yéefar la doon def ko ña ngay laajante ñoom jub ñu laajante ñaawal leen naa waaye ndax yéefar yi liñ defoon yëpp waaw daañ leen ko fay